kon sëriñ bi radiyallahu anhu ci jotaay bi yi ñu génn waxoon nañu ne dajale li nga xamante ne diggante wàkkiirlu ak di jàpp ci sabab yi loolu le mooy li nga xam ne mooy istiqaamatul fata waaw mooy ndax dajale ndax loolu ci def ko hein mooy ci lay dajalee diggante sharia ak xaqiiqa te loolu mooy tegu ci yoon wi bu yonent mi alayhi salaam bu cam si dëgg dëgg xaqiiqa léegi nag fii lañu war a waaw mu ne li am na li xalaala bi yuan gis nga sharia bi mu ne la def ko boo ko defee di def la mooy dajale diggante sharia ak xaqiiqa mu ne ndax fell sharia moom diggali sharia yi nga xam ne moo digle ñuy fàggu sharia boo ñëwee fell sharia lool yuan dees koy jàppee daqatan ak zindiq mooy njomboxtalu fiq képp koo gis mu naan la moom day wàkkiirlu kese ci yàlla moom yàlla rek la gëm waaye nag attey charia bi fi borom bi tëral yoon yi mu ne jaar leen nii bu ngeen bëggee am sama ngërëm waa ji ne du ci jaar sàngara xaraam na yoonam newu ci façon njaay yee xaraam na yoonam newu ci jigéen ñii daganuñ leen yem leen ci ñeent moom muy takk lu ko neex waaw lu charia wax mu def leneen mu ne loolu moom yoon des koy compter mooy fell benn bu njëkk bi mooy ak charia bil awwali shar bi mu mim na lil jam'i bayna shar'i wal xaqiqa ndax dajale diggante sharia ak xaqiqa léegi nag nga fenn bu njëkk bi loolu dees na ko compter zandaqata loolu leeraloon waxoon nañ ko ca buntu yu njëkkee ba muy wax li imaamu Maalik rahmatullah alayhi waxoon teqantal boobale mooy dinañ jàppe waa ji kiy def lii këne compter ko waa ji zandaqa lii ak zindiq la ak naafiq gu gu sori la wasaani kanta fell ñaareel bi mooy mooy xaqiqa yow ja loolu shirkan ak bokkaale la laa fanat lii ma wax aman bamba radiyallahu anhu amul du wax ju sutante waaw jàpp ne yow fii mu ne dara yàlla newu fi sa mbiru bopp la waaw ba yow liy sellal sa jëf yi ngay jëf sa yoon newu ci loolu façon bokkaale la ndax da ngay sukkandikoo say jëf waaye sukkandikoo yàlla yaa ngi kon yaa ngi sukkandikoo ci keneen ku dul sa borom sukkandikoo jàpp ci sabab yi fàtte sa borom mi nga xam ne moo fi def sabab yi te dina la xéewale loolu façon bokkaale yàlla la waaw kantaanaan man sama yoon damay wàkkeelu wala di fenn sharia bi sa yoon newu ci parce que nee nga yow da ngaa wàkkeelu ci sa borom moo tax kooku loolu zindiq zandaqa la waaw kon nag foofu la yemale li jëm ci wàllu li nga xamante ne nii moo doon li jëm <clears throat> ci ñàkka euh, lim ne woon euh, tarku kasbin di liddiay tawakkuli feebar boo bële bàyyi li nga xam ne mooy fàggu ndax di woote wu naan da ngay wàkkeerlu wax na fi masala kon leeral na la ci yooyule walillahil hamdu wal minna léegi nag muy jàll ci beneen bi muy 19 bi ndax bi ñu génn moo doon 18 mooy fukk beeg juróom-ñett bii mooy fukk beeg juróom-ñeent <coughs> mu ne wa wahladul amali tarku tawba wa qaswatun wa kaasalun wa xuuba wa huwa yu'addiika li tarkil fardi wa li tawahhumin li ruxsin yufdi mu ne wa waladul amali kanta beneen feebar boo xam ne ëppal ci mooy feebar mooy espoir yi naan yaakaar naa yaakaar lu baax la waaw waaw nee nañ da booy jaamu yàlla da ngay am yaakaar ne yàlla ah am njortu lu rafet yaakaar que ne yàlla na nangul moom nangul dala waaye lii muy wax nag mooy amal mooy di am yaakaar yoo xam ne espoir yoo xam ne yow defoo dara luy jëmbal sa espoir bi tegoo sa mbir toppool yàllay wax toppoo ndigalu yàlla yi ba pare naan dangay am yaakaar loolu nag wa waladul gis nga moom daa am ay doom gis nga ku mu loolu ku mu nekk ci sa bakkan nekk sa xol yaakaar yoo xam ne tewoo ko ci lenn defoo lu tax nga yaakaar loolu wa wala du ay doomam mooy lan tarku taw tawba day tax yow cam si mel noonu day bàyyi tuub du tuub waaw parce que moom nee na daa am yaakaar ndeysaan kon nag jarul moom di tuub quoi kooku mooy amal bu bon moom li ñu ko xalaate baaxul waaw wa qaswatun tëdd ko mooy bokk na ci doom yi nga xam ne bàyyi mooy bari ay ay ay ay ay ay ay ay ay naan damay yaakaar lu bari te tegoo ko ci lenn day waral ca cam sa xaswa mooy wowu xol wa kasalun waaye da koy waral tamit li nga xamante ne nii bokk na ci doomam yi mooy ak tayel wa xuuba ak ak bakkaar waaw mu ne waxuwa moom kat ëppal ci yaakaar ngoo xam ne tegoo ko ci lenn yu addi ka daf lay jëme li tarkil fardi da lay nga bàyyi farata farata lu ñu jëfoo ba pare di yaakaar ne yàlla buy fay ñamuy fay yow dina la fay loolu lay jóg waaye wala tawahum ba pare di ak def def la lay jóg mooy yow ci sam xel rek la lépp xew jàpp nga ne fii mën a yow de façon bon yow moom say mbir dina nga baax non yaakaar naa yàlla waaw ba pare di la yóbbu li ruux sin yufdi la indi ciy def def ba pare di la bëbb yóbbu la ci ngay topp ruuxasi rek luy wax nga ne non lii am naa ci am nañ ci borom bi joxe na ci kii permettre na ma jox na ma ci permission di topp yi waaw lu ñu wax lu sariya defal yaa ngi xool ndax am na bon lii est-ce que du ruxsa est-ce que bon amul fu ñu bu ñu ko manee bañ a def waaw waaw di topp yooyu mu ne loolu la lay jëme kon xam nga la lii yées na mu ne walam bi ann sayra bil mar'i sari' faraqiban waalam te na nga xam boo bëggee faj lii yaakaar bu tegoo ci dara xamal ne bi an na sayra nekk fi di yaakaar te jëfoo tus xamal ne as sayra gis nga tukki bii nga nekk fii ci àddina bii nga xam ne tukki la ngay da nga fiy jóge léegi taxu dem alaaxira xa yëgal ne dox googee bil mar i sarian ngir cam si bi booy tukkeem bii moom cam nga xam ne foofu moo ko yóbbu fa mu jëm di alaaxira sarian ak gaaw ak gaaw wallahi 2011 ak 2000 entre 2011 ak 2022 nii affaire bu gaaw la mais naan deux bi nag léegi affaire bu gaaw la ak a kon nag faraaqiban fuglul ahwaala mawtin méttitu dee yaa muti yow mi nga xam ne danga dangay topp sa boroom mu ne lam tadri hal anta ma al awtaari fawqa shafa xafrihi xafrihi lakin haari mu ne lam tadri ndax yow cam si xamoo waaw yow xamoo dangaa xamul hal anta ndax yow ma aw awtaar ak sa bëgg-bëgg yeeg sa projet yi nga nekk tout le temps ak étape yi ngay jaar di jóge ci ci mbir rek jëm ci mbir waaw hein waaye yow sa waxtu yi ngay jaar sa étape yi ngay jaar est-ce que yi xam nga ne est-ce que leer na ne yow ce que xam nga ne yow xamoo ndax ce que yaa ngi fawqa tiim shafa xafrin xafri halaakin piggu teenu alkande boo xam ne xaari buy màbb la leeru la yow loolu leeru la ba pare nga taxaw naan da yaakaar te jëfoo ah léegi mu pare ci lool comme que xamoo lool kon gaawal nga bañ a nekk naan damay yaakaar kese te nga dem nga jëfi ngir sa borom muy wax beneen problème boo xamante ne nii mooy bi nga xam ne mooy ñaar fukkeel bi muy vingt bi mu ne amal batalatu wa tadiul umr bi gayri ma yani fadaa'uhu yadur fa'lam bi anna waqta shaxsin min a'azz ashyaa'ihi fa ashghilanhu bil a'azz mu ne amal batala kantaa toog defoo dara <laughs> xam nga léegi bataala bi ay affaire industrie yi xeweeg yooyu moom la gaa yi wooyu chômage toog defoo dara mais bataala mooy toog defoo dara moom moom amal bële sorewuñu toog di mëbët te defoo tus mu ne amal bataalatu ndaal li nga xamante ne nii mooy mooy toog defoo dara yow jaamu yàlla yi dikkewoo ci tus yi nga war a def dikkewoo ci dara wa tadyi'ul 'umr ba pare di sànq tax ku ko def ak di sànq li nga xam ne mooy sug dund waaw boobu mën nga ne mooy 21 voilà toog defoo dara ak di sànq sa sa sa sa fan yeeg sa dund bi bi xayri ma yaani ci loo xam ne yow amalu la njariñ mooy concerné wu la waaw di toppatoo loo xam ne sa dund gi yépp ci acteur de film ban njariñ la la amal jour tel mu ngi évoluer euh, championnat tel fa la nekk dugal na sax nangami bii def na lii loolu lan la la amal nga suuxat ci sa dandina gi yépp nga bugg ko passé ci loolu moom sax prime sangam lay am il gagne temps fii lay évoluer ñaata bii lool ban njariñ la la amal nga nga nga sànq sa dund ji ci yooyu waaw basketteur sàngam làmbkat sàngam ban njariñ la la amal amalu la njariñ fa daa uhu gis nga loolu ak woppam yadur day day day virus la boo xam ne yadur day day day lore waaw mu ne fa mu ne faalam bi anna waqta shakhsin xamal ne yow mi nar toog defoo dara di sànq sa waxtu yi ci seetaanum télé mu dul jeex ak i feuilleton ak i télénovela ak ay distraction